sayyidatu asma radiyallahu anha mu ne qaalat mu ne lamma xaraja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa xaraja abu bakrin ma'a mu ne bi nga xamante ne ci la yonent bi naw yàlla li alayhi salaatu wasalaam génnee gàddaay wa xaraja mu génn abu bakrin sayyiduna abu bakrin siddiq radiyallahu anhu wa arda ma'ahu ànd ak moom comme ni ñu ko gise woon mu ne ixtamala abu bakrin maalahu kulla mu ne seydna abu bakrin radiyallahu alalam jépp la yóbbu alalam lépp la yóbbul la yóbbu bi muy gàddaay ngir dimbali ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi muy dem nag alalam lan moo nekkoon alalam temps yooyu lépp la yóbbu mu ne xamsa wa maahu xamsatu alaafi dirhamin aw sittatu alaaf mu ne te mu ngi yóbbu woon alalam ñaata la mu ne xamsatu alaaf cinq mille ci ay dirham wala six mille ci ay dirham alal ju baree bari fantalaqa biha maa mu daal di dem gàddaay yóbbaale lépp eh? fa qaalat moom sayyidatu asma radiyallahu anha mu ne fa daxala alaynaa jaddi abu quxaafa mu ne ci la dugge ci suñu mu ñëw ci man su sama maam suñu maam di abu quxaafa nekkoon waajur wu góoru seydina abu bakrin radiyallahu anhu moom nag mu ngi tuddoon Usmaan ibn Aamir ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Tamim ibn Murra al-Qurashi at-Taymi Abu Quhaafa waalidu Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma moom mu ngi tuddoon Abu Quhaafa noon ko doon dàkkantale waaye turam Usmaan la tuddoon ibnu amir di doomi amir amir di doomi amr amr di doomi kamb kamb di doomi saad saad di doomi taym taym di doomi murra moom abu quhaafa di usman boobu nekkoon al qurashi bokkoon ci koju quraysh waaye ci banu taym ak taymi abu quhaafa lañ ko gënoon a nekkoon waajur góoru seydina abu bakrin siddiq radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma kon as-sayyidatu asma radiyallahu anha ci xadiisu bu wéru imaam ibn isxaaq bi nga xam ne nee na xaddatani yaxya ibn abbaad mu jële ci baayam abbaad abbaad jële ci maamam bi asma bint abi bakrin radiyallahu anil jami kon yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi mu génne ak seyna abu bakar seyna abu bakar yóbbu alal jiit mu ne fa daxala alayya jaddi abu quxaafa wa qad dhahaba basaru mu ne ci la dugge ñëw ci man sama maam man asmaa mu ñëw fekk mu ñëw sama maam di abu quxaafa di sama waajuru baay abu bakrin radiyallahu an abi bakr mu ne wa qad dhahaba basaru moom nag dafa fekkoon mu silmaxa ay bëtam demoon na mooy fekkoon na mu silmaxa jamono yooyu ndax ku mage la woon gisatul bi mu ñëwee lan la ko wax mu ne xatta waqafa ah fa qaala mu ne ko wallahi inni la araahu qad faja'akum bi maalihi ma'a nafsihi mu ñëw ne asma maa ngi wàcc ci yàlla ne man gisuma lu dul ne seen baay di sama doom ji Abu Bakar mettital na leen ci yóbbu gi nga xam ne leer na ma ne dafa yóbbu alalam ji yóbbu na alalam ji nga xam ne nag ci mettit ngeen di nekk non seulement alalam waaye boppam ndax dootu ngeen gis seen baay fii nii mu ngi dem te xëyul ñëw fas yee kooku xëyul ñëwaat fii qad faja'akum bi maalihi waaye alalam rek ma'a nafsihi ak bakk ak boppam qaalat sayyidatu asma radiyallahu anha nee na fa qultu ma ne ko kallaa yaa abati ma ne ko déedéet yow sama baay booy mooy maam dañ koy woowe baay maam dañ koy woowe bàyyi mu ne ko kallaa déedéet demewul li nga foog de yaa abati yow sama baay innahu dëgg-dëgg sama baay di abu bakrin de radiyallahu anhu qad taraka lana xayran bàyyil nañu nu alal ju bari lañu bàyyil xaalat léegi nag mu mu mu mu mu teg plan boo xam ne ndax paa bi loolu mën na koo bañ a convaincre danaan kii boo moyul day jàppale baayam rek qaalat sayyidatu asma radiyallahu anha nee na fa axadtu ahjaaran fa wada'tuha fi kuwatin fi al-bayt alladhi kaana abi yada'u ma lahu fiha thumma wada'tu 'alayha thawban thumma axadtu bi yadihi fa qultu ya abati da' yadaka 'ala hadha al-mal nee na man ma daal di jël fa axadtu ma daal di jël axjaaran ay xeer yoo xam ne yu ndaw yu xam ne day niroog façon xaalis bi ñu yoroon jamono yooyu façon xaalis bi ñu yoroon bul jàpp ne daa mel ni comme ñun nii suñu biyee yii nii de façon boo xam ne mu ut xeer yoo xam ne ñoo xaalisu jamono yooyu luy représenter ay xaalis dafa amoon na ah. ay or ak yii ci or ak diinaar ak dirham buñ ko waxoon lool xaalis la ba léegi noonu mooy équivalent yi mooy am naq day ni yi nga xam ne ñoom lañuy ñuy weccoo az-zahab wal muy or ak argent mu ne ma jël xeer yu niroog ñoom ma dal di koy def ci ab fa nga xam ne ruq ba nga xam ne puqus foofu nga xam ne benn bën bën buy nekk ci benn mur bu ñuy defaraale bu ñuy tabax foo xam ne coffre-fort voilà foo xam ne fala sama baay doon def alalam fala ko doon teg waaw akbar gis nga gis nga waa kër Seydina bu Bakar ni mel man moom gisuma waajur woo xam ne léegi fi muy def alalam waa kër gi yëpp ko xam gisuma ko de neew ma nag amul ndax ñii xam na ne moom waa këram kër Seydina Abu Bakar ñoom dañoo xamoon loolu te dara du fa manqué ndax ñoom umana ñu wóor lañu comme ni nga xam ne noonu la waxoon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko innama hum ahluka bi abi anta ya rasulallah bi mu ñëwee ne ko Seydina Abu Bakar génneel ñi ci kër gi yépp bi mu ñëwee di ko wax ci gàddaay bi moom alayhi salaatu wasalaam génneel ñépp mu ne ko jaru ko ñii yow ndaw yàlla li maa ngi waa jënd naa la sama baay ñii sa njaboot lañ amul dara loo fiy wax muy seen ñu ko koy dégg feneen naka noonu du ci wax yeeg secret yi rek waaye ba ci seen alal fi mu doon nekk ñoom dañ koo xamoon allahu akbar al al amaanatu al amaanatu al amaana kóolute doom bu góor la léegi doom moo raw sax doom bu góor li wolof yi wax kon mu ne ko yow sama baay mu daldi jël loolu daldi fay teg xeer yooyu ñee na nag summa wadaatu alayha sawban ma jël ab yéere ab sër ma daldi di ko ciy teg comme que sama maam du gis summa axadtu bi yadihi ginnaaw gi ma daldi di jàpp ci loxoom fa qultu ma ko yaa abati yow sama baay yow sama baay booy yow sama maam da' yadaka ala hadha al ne ko jëlal sa loxo nga daal di koy teg ci alal jii nii qaalat mu ne fa wada'a yadahu alayhi abu quhafa di maan di daal jël loxoom teg di làmm fa qaala daj mbir yi da cee teg sër boo xam ne day tax du xam ne xeer la mu ne ko laa baas a ah kon de baax na comme que lii lépp moom moo ko fi bàyyi moom laa baasa ida kaana taraka lakum hada faqad ahsan ah kon de dara newatu ci c'est bu dee ne bàyyi moo leen bàyyi lii lépp de jëf na jëf ju rafet rafetal na jëfam moom sama doom di Abu Bakr radiyallahu anhu mu ne wa fii hada balaagun lakum te ci lii mu bàyyi de di ngeen ci mën jàpp nekk di ci dund ba keroog yàlla lay def li gën sayyidatu asmaa ne wallaahi laa wala wallahi ma taraka lana shay'an walakinni aradtu an uskina shaykha bi dhalik mu ne maa ngi wàcc yàlla ne sama baay bàyyi luñ woon dara walakinni waaye li am ba des mooy man asma aratu dama bëggoon an askina ma daal di dalal xelu ash-shaykh góor gi su ma maam laa bëggoon a dalal xel mu am ci loolu Allahu akbar su ngi ni ñu respecté woon seen maam yi léegi moom maam moom dañ koo génne ñun ci programme yi dama mel ni sax dañuy xaar mu dee ci ñenn ñi ni ñuy jëflanteeg moom di jëflanteeg moom comme si euh, kii nekkul ki nga xam ne moo leen meññ ñoom ba manee di leen defal lépp mu ñëw ba mënatul ñu parqué ko ci benn néeg bàyyi xale yi di ko ciipatoog di ko gëddëg ay di ko jàpp kenn du wax dara bàyyi noonu ñuy wax ñu naan day maame déedéet ndax loo maame maame del del del del del jàngal leen gone yi ñuy rafetal seen kàddu envers leurs parents te seen parent maam parent la ndax boo bëggee yow say sët doxaleeg yow noonu xoolal ni nga doxale woon ak sa maam rek noonu la ñuy doxalanteeg yow say bàyyi kamatadiinu tuddaanu li nga lebale woon rek boys lay fay loolu lañ lay fay on va vous rendre la mone de votre pièce li nga lebale woon rek lu mel noonu lañ lay lañ lay rimbaat daal di la koy fay kon nag nañu yar gone yi ci ni ñuy waxee mag ñi rawatina ñi nga xam ne dem nañoo dem ba nga xamante ne nii seen yéenu seen karawu seen yiin yi wadd na ndax mage ñu leen di boole ci mbir yi di wax ak ñoom même boo gisee ne ndax problème bu bari buy am mooy nañ naan conflit des générations dëgg la waaye loolu dafa tekki na léegi nañ ko paqueté teg fee mel ni dañuy xaar ak deewam ñu dëjal ko ngir mën a dund dund gu gën neex ah ah loolu du diine waaye histoire bii dafa am benn njàngale benn masala bu jóg mooy ne gis nañ ni sayyidatu asma nee na radiyallahu anha baayam di abu bakrin radiyallahu anhu bi muy dem bàyyilu leen dara du tout lépp la yóbbu waaw loolu moom euh, masala bi mooy est-ce que julli te seyna abu bakar du lii bu demee madinatul munawwara ala saakina afdalu salaatu wassalaam yonent bi alayhi salaatu wassalaam laajte na ne ngir ñu saraxe mu dem këram jël la fa nekk yépp indi ab Umar ibn al-Khattab radiyallahu boobu dane bi yonent bi alayhi salaatu ne saraxe leen nee na tey moom fu ma jaar naa fexe raw Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ndax masuñoo njëkkante ci dara lu baax ma ak moom lu dul moo may féete kanam tey nag Seydina Omar ibn al-Khattab nee na ma njëg ma dem sama kër sama alal laa jël xaaj ko ci digg bi jël cinquante bàyyi sama kër jël cinquante ñëw ci sang bi alayhi salaatu wasalaam ne ko teg mu dal di ma ne mu dal di may ñaanal ne ma Omar loo bàyyi sa kër mu ne ma nisf laa fa bàyyi moitié laa fa bàyyi moitié bàyyi sama alal nee na mu daal di may ñaanal ma daal di toog di xaar. xaaruma keneen ñii ñëw yëpp di indi xooluma leen Seydina Abu Bakar rek laay xool radiyallahu ndax tey man Omar dama koo bëgg raw nee na ñu toogu kii Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu agsi daal di joxe li muy joxe yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko Abu Bakar loo bàyyi sa kër mu ne ko taraktu lahum taraktu Allah wa rasulahu allahu akbar mu ne bàyyil naa leen yàllaa ko yonentam laa leen bàyyil sama alal yépp a ngi yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di koy ñaanal mu toog Seydina Omar nee na ma ne wallaahi maa ngi ci yàlla këne maa ngi wat ci yàlla këne yow Abu Bakar manuma laa raw mukk mukk manuma laa raw tey de foogoon naa ne maay lii nga def moom mooy am mooy nga gis ne noonu la meloon léegi laaj bi mooy masala bi mooy est-ce que nit jullit am na droit jël alalam jëpp économie tey bu doon tey mu am salaire deux mille euros wala mille cinq cents wala salaire bu man di doon sept cents euros lu ci lu mu mën a weer de mu jël salaire bi yépp daal di koy def ci yoonu yàlla loo xam ne projet jàkk walla yu mel noonu est-ce que loolu mën naa nekk walla loolu dañ naan la dafa am teqantal bu dee ne nit ki moom bu dee nit koo xam ne ndax nit ñi dañu wute bu dee benn nit la boo xam ne moom rek kay dund te amul beneen charge amul keneen koo xam ne dundal ko war na ko ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam dana ibda bi nafsika thumma wa bi ci sa bopp kaw kaw ñëwoon ñëwoon ñëwoon doon ko laaj naan ko bu ma amee benn dërëm fu ma koy def mu ne ko sa bopp mu ne ñaar mu ko yow ak yow sa doom di wax yooyu di ko kii ak sa baay yooyu kon ibda bi nafsika thumma bi man taawul commenceel ci sa bopp nga dépenser ci sa bopp ginnaaw gi ñi nga xam ne yow dundal leen dalaa war bu dee ne nit la koo xam ne loo li moom dara waru ko moom mooy ne amul benn kenn ku muy dundal kooku alalam bu dee moom mën naa supporter te tamit après du yalwaani mm. di nekk àlla mel ni benn yenn bu diis ci nit ñi di leen ñaanal fu nekk bu dee ne moom du def yooyu te mu mën a joxe lépp man naa muñ ba muy amaat te dara du ko ci dikki te du sonal kenn te du feeñ du mànkil dara ci jaamu yàllaam yim war a def bu boobaa kooku dañ naan kooku kaa boobu na koo def loolu benn kaala bu ko mën a def léegi ñu génn ci kaa mooy nit koo xamante ne nii moom daa am ñu muy dundal est-ce que kooku am na droit jël alalam jib daal di koy joxe kooku dañ naan la bu dee ne ñaari cas moo ci possible bu njëkk bi mooy bu dee ne kooku famille dañoo mel ni ay ñi muy dundal dañoo mel ni waa kër Seydina Abu Bakrin radiyallahu anhu nga xam ne ñoom li taxoon mu mënoon a nekk te yonent bi alei saatu salaam wax ko dara mooy ne xamoon na ne ñoom waa kër Seydina Abu Bakar gërëm gëmoon nañ seen bàyyi jël seen alal yi daal di joxe ñoom man nañoo supporter lool te du leen yàqal dara ci seenu ngëm ak seenu jëf ci li leen yàlla digal bu dee ne gërëm nañu te duñ dem fenn di xarab mu nekk fenn mu ñàkk ñu jël yëpp joxe leen ñemale bu boobaa ñi ngay dundal mel noonu bu boobaa man nga koo def looloo tax alayhi salaatu wasalaam waxul woon Seydina Abu Bakar déedéet defal ni Seydina war del lool mbir mi déedéet léegi nag mu des bu dee ne lan moo tax dalilu première bi ma wax ne waa ji bu dee ne moom euh, euh, euh, moom da koy soxla ci boppam ndax bu dee kenn la koo xam ne amul charge moom ñaari kaala soit moom bu joxee lépp loolu déranger wu ko te du sonal kenn du ñaan kenn te du ko yàqal dara kooku mën na ko ki ci des mooy koo xam ne nag moom bu ko defee day am problème day ñaan après te ñaan du ñaanu wax rek may leen ma mais xaal day ñaan tamit ndax am na yenn comportement yooyu mel ci di kanamu nit ñi loolu mooy yow da ngaa bëgg ñu defal la yooyu yëpp tamit yu jara bàyyi xel la bu dee loolu mooy kooku dañ naan ko déedéet sa alal ji ibda bi nafsika tàmbaleel sa bopp mooy xew-xewu saliit saliit sa alxatafaani boobu sulayk ibn saliit alxatafaani radiyallahu anhu nga xam ne dafa ñëw àjjuma di julli si ci jumaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ñëw yonent bi alayhi salaatu wassalaam di xutba mu dugg toog yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko ndax julli nga ñaari ràkka mu ne ko déedéet mu ne ko xum farkan rak'atayn mu ne ko jógal nga julli ñaari ràkka mu jóg julli ñaari ràkka euh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu gis ni waa ji lim sol dafa ràpp dafa kii mu ña wax ngir ñu sarax waa ji ñu daal di koy sarax ab yi sarax ko yéere bu rafet ca beneen àjjuma ba waa ji ñëwaat am lu yonent bi alayhi salaatu wasalaam xadiis yi boo demee euh, mu ngi ci Muwatta indi na ko Sunanu Nasaa'i mu nga fa ak yeneen téere xadiis rahimahullah Salik euh, ibn euh, nu wax Salik ibn al-Ghatafani tutur bi dawaan na Sulayk ibn Salit voilà radiyallahu anhu beneen ajjuma bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam am mu doon laaj ngir ñu saraxe waa ji bëgg jël ci liñ ko saraxoon ci bee weesu daldi di koy daal di saraxe yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di mer ci liñ doon def lu tax waa ji di sarax mu mer ci yow yaa ngi kii bañ kii la nga bëgg jël mbir mi di ko joxewaat yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di ciy mer pour wan ne bu dee ne yow mbir mi da koo aajowoo bu boobaa waroo koo def. kon cas boobu réglé wul léegi mu des kon famille bi ñu waxoon koo xam ne day dundal daa day dundal bu dee ne day dundal daa am ñu muy dundal bu dee gërëm nañu lool ñi muy dundal ñi nga xam ne dundal leen ñoom la war ñoom daal nañuy gërëm comme waa kër naa bu Bakar lool mu def ko joxe alalam yépp loolu dara newu ci waaye bu dee ne kenn ci ñoom walla ñoom boo joxee alal ji ñuy wër ci dëkk bi naan di produire suñu baay di moom jël nañu ci yëpp joxe ñu ngi nii di wër di dem ci seen bàjjen yeeg seen nijaay yi di wuti bu boobaa dañ laan la par force da ngay téye alal ji amoo droit daal di koy joxe en tout cas li tolloog seen aaju loolu mooy àtteb loolu mooy in wallahu taala alam léegi. kon loolu moo nekkoon xadiis boobu moom nag di Abu Quhaafa rahima radiyallahu moom mu ngi tuub moom tuubul woon jamono yi moom mu ngi tuub ci fatxu Makka bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal ubbee Makka zaadaha allahu tashrifan wa takriman imaam ibn Isaaq rahimahullah daal dinay solo ci siira bi ci même càllale bi ñu gisoon bi naan Abbaad Yahya ibn Abbaad moo ko nettali mu jële ci baayam di Abbaad mu jële ci maamam bu jigéen di Asmaa bint Abi Bakr foofu tamit mu nettali fa même càllale bi ñu gisoon sànk ci xadiis bi mu nettali fa li nga xamante ne mooy tuubug Seydina abu quxaafa uthman radiyallahu taala moom bi nga xamante ne yawmul fatxi ci la dugg muy ci la bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ubbi màkka ci la daal di dugg ci lislaam nga xamante ne nii moom dafa ànd ak génn bi mu déggee këre jullit ñi ñu ngi ñëw yonent bi alayhi salaatu wassalaam a ngi ñëw dafa wax doomam ju jigéen benn ci doomam yu jigéen yi ne ko ja daldi ma yéegal ma ci Abu Qubays muy montagne boobu mu koy décriiral li nga xam ne ndaw doomam ju jigéen jooju di ko décriiral seen yi nga xam ne moom lay gis li muy gis gis yonent bi alayhi salaatu wassalaam jullit ñi di dugg biir Makka ak ni ñuy jegesee mu koy nettali ba ni ñuy jegesee mu ne ko gaawal nga yóbbu ma ca kër ga ñooñu mooy agsi nañ daanaka bi nga xamante ne nii ci la dugg këram yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñëw euh, bañ ubbi Makka moom Seydina Abu Bakrin radiyallahu anhu wa arda daal dem këram dem ci baayam daldi di téye ci loxoom indi ko muy Abu Quhaafa bi ma ko ëndee nag mu ngi fekk moom comme li wax moom sayyidatuna asma mu ne qad wallahi intasha moom mu ne boog fekk mu ngi euh, bopp bi mu ngi weex tàll bopp bi weex tàll tàll tàll tàll ndax bi jaaw bi nga xamante ne nii ci la agsi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne Seydina Abu Bakr hal laa tarakta shaykha fi baytihi hatta ataytu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne sëy Abu Bakr bi mu ko gisee mu jàpp ci loxo baayam di ko wommat di ko ëndi mu ne ko hal laa tarakta mu ne ko Abu Bakr mënoo woon a bàyyi góor gi waaye mënoo nga ko bàyyi ci kër gi rek hatta ataytu man nii ma ñëw hatta aatiyahu ma dikkal ko allahu gis nga makaarimul axlaaq yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne manoon nga fa bàyyi sa bàyyi ca kër ga man aleyhi salaatu wassalaam maay ñëw fekk si ko waroon a fekk si waaye waroo ko woon a indi loolu la pourtant ba léegi nii tuubaguloon na ba léegi nii tuubaguloon mais yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne manoo ko woon bàyyi ca kër ga xatta aataytuhu hal laa tarakta shaykha fii bayti mënoo woon a bàyyi góor gi ci biir këram rek xatta aatiyahu ba ma daal di koy dikkal gis nga wor ma waaw akbar yéeféer ak jullit ndax wala qad karramnaa bani aadam suñu boroom moo leen moo teral doomu aadam moo tax mu daal di koy wax lool ak tamit kóllëre gi nga xam ne waa këram même moom mii bu tuubul doomam ji téye ci loxoom bi ak waa këram nga xam ne moom mooy ki ma gën jariñ ci alalam inna amanna naasi bi soxbati abu ki ma gën a jariñ ci alalam ak bakkanam ak lépp mooy Seydina mooy abu bakar comme ni ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxe woon Seydina ne ko yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam huwa ahaqqu an yamshiya ilayka min an tamshiya ilayhi ant laa ya'riful karama illaa ahlahu Seyna Abubakar daal di tontu yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi mu ne ko mënoo woon a bàyyi góor gi ca biir kër ga ba ma fekk si ko foofu. Seyna Abu Bakar tontu ko ne ko yow ndaw yàlla li moom de mu daldi dox ak ay tànkam fekk si la moo gën a yey moom yow ngay dox di ko fekk Allahu njekk ñi ko xam mooy waa njekk ak waa teraanga ahlil azmi ta'ti azaaimu wa ta'ti ala qadri ala ala qadri ahlil ala qadri ahlil azmi ta'til azaa'im wa ta'ti ala qadril kiraamil makaarim li al mutanabbi wax rahimahullah mooy ci gàttal mooy ne alkaram teddaage ñi nga xaman ku nekk ñoom ñoo xam loolu mooy lan loolu ñu tedd ñi ñoo xam luy teddaange ku baax mooy xam ak mbaax day xam ne moo tax reconnaître mbaaxu keneen kooku ku baax a ko man waaye koo gis muy iñaane nit mooy ne kooku àggul fi ñu ko fooge dañ koy jay bu dee dañ ne dafa baax selon degré ahlul azmi borom décision yeeg fermeté tati yu mag yi lay dikke ci ñoom waaye boroom teraanga yi honneur toll comme ni ñu toll noonu lay dikk ci ñoom mu ne kon moom mu dikk ak ay tànkam fekk si la axaqu moo gën a yey min an tamshi ilayhi ant yow ngay dox ak sa tànk yow sang bi alayhi salatu wasalaam di ko fekk qaala yonent bi alayhi salatu wasalaam ne Ah, sayyidat asma qaalat mu ne fa ajlasahu bayna yaday sayyidna abu bakar daldi toogloo góor gi baayam ci kanamu yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di koy toogloo ci ci kanamam summa masaha sadrahu mu daal jël loxoom bi moom alayhi salaatu wassalaam daal di ciy raay dënnu abu quhaafa radiyallahu anhu summa qaala ko aslim mu ne ko aslim ne ko duggal ci lislaam mu ne fa aslama mu daal di dugg ci lislaam tuub keroog la Abu Quhaafa waalidu Siddiq radiyallahu anhu ma daal tuub qaala fa daxala bihi Abu Bakrin wa ka anna ra'sahu sowaama mu ne bi nga xam ne nag ci la Seydina Abu Bakar doon dugg si ci doon ëndi ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam bopp bi mu ngi mel ni saxaama bopp euh, bopp bi mu ngi mel ni euh, benn garab la boo xam ne day weex bu xara bu araab yi xam pour décrire ni bopp bu weexe ak bijaaw yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne xayiru hada min sha'ri ne changer leen mooy tent leen changer leen lii nii ci li nga xamante ne nii mooy ci karawam bu weex gi changer leen ko ngeen bañ koo defati ka changer leen karaw gu weex gi ngeen tentu loolu yonent bi aleyhi salaatu gis nañ comme am na yeneen xadiis yu ci ñëw imaam muslim ibn al daal dina koy solo moom it euh, muy euh, nettali seydina abu quxaafa bii muy wa aamul fatxi mu ne moom dafa ñëw utiya bi abi quhaafata aama aamal fatxi wa ra'suhu wa lixyatuhu mithlu saxaama mu ne dañoo indi abu quhaafa radiyallahu anhu kan moo ko indi mooy doom ji di seydna abu bakr radiyallahu anhuma mu ne euh, biñ ko indee bopp bi ak lex ak sikkim bi mu ngi mel ni garab googu nga xam ne fleur yi day weex ngir décrire weexaay bi ni mu weexe woon ci bijjaaw yonent bi aleyhi salatu wasalaam ne fa qaala xayiru hada bi shay'in wa jannibuhu sawaad ne daldi changer leen karaw gi mooy tental leen ko ko mu am beneen couleur bu bu weexe nii waaye nag na ngeen moytandiku def ko mu ñuul ah, loolu nag masala dañuy yóbbu ci masala est-ce que nit am na droit gis nañ yonent bi alayhi salaatu salaam dane ngeen changer bijjaaw gu weexam gii nga xam ne ci bopp bi yépp weex tal ak sikkim bi waaye nag na ngeen moytandiku lu ñuul mooy yu ñuul yi Allahu akbar ñun jamono moom bu ñuul bi lañu kii te moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne déedéet boobu na ngeen ko moytandiku bu leen ko def loolu bari na xadiis yu ci ñëw gis nañ bu imaam muslim bi nii ak li imaam ibn Ishaq wax na ko noon imaam an-Nasaa'i daal dinay solo si ba léegi luy wane ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam day tere da doon digle ñuy daldi koo xam ne karawam gi yépp boppam bi dafa commencé weex walla sikkimam bi commencé bi jaaw weex waxuñu ay benn topp benn ay bijjaaw loolu yonent bi alayhi salaatu dafa tere ku ko buddi ndax ñëw na ci xadiis boo xam ne bu wér la bu Seydina Abdullah ibn Abbas mu ne loolu na ngeen ko bàyyi ndax nuur la leer la am na boo xam ne mu ne dañ koy bindal yool koo ki nga xam ne dafa am karaw bijjaaw ñun nga xam ne bijjaaw la ñuy a gis gars yi buñ ci gisee benn rek gaaw daw xool buñ leen ko waxee ñu dem ci seetu bi daal di koy buddi loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam da ko doon tere dinañ ci gën a ñëwaat léegi mu ne ba léegi hadis yuy wane ne day tere du yoo xam ne da doon digle ci ñuy teent karaw am na neneen luñ koy waxe mooy daal digi ko ba bu dee dafa weex lañ la wax dafa bijjaaw ba ay ñaar ak ñett ak ñeent déedéet mu ne innal yahuuda wan nasaara la tasbugh fa xaalifu alayhim fa asbighu fasbughu mu ne de yahuud nasaraan yi ñoom duñu tent seeni karaw wuutelee nag yéen ngeen ñoom ngeen def ko xadiis bu wér la imaam an-Nasaa'i indi na ko ah, mu ne woon ci beneen xadis bu seydna abdullah ibnu omar gayyiru shayba wala tashabbahu bil yahud changé leen bijjaaw bu bu dee dafa fees bopp nit walla bak walla lex yi waaye nag bu leen bu ngeen koy def bu leen def ni ko yahud yi juif yi di juif yi di def waaye nag yonent bi aleyhi salaatu wasalaam da doon tere koo xam ne da koy def day lan day day changer di teint bopp bi ak lu ñuul mooy di ko ñuulal ñuulal bopp comme li mu wax moom alayhi salaatu wasalaam ci xadis boo xam ne imaam Abdullah bu wér la radiyallahu anhuma mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dane ci ay nit doon wax annahu qaala qawmun yaxdubuuna bi hada sawaad axiru zaman ka xawaasil alxamaam laa yarixuuna raixata aljanna mu ne mujjug jamono am na ay nit ñoo xam ne dañuy tent seen bopp yi di ko di ko di ko ñuulal ci di ko ñuulal bi hada sawaad mu ne mu mel ni dënnub pittax dundu kii nu mu tudd euh, euh, euh, garab mooy kii yooyu ka xawaasilil xamaam waaw mooy pittax comme dënnu pittax nga xam ne ci bi day ñuul mu ne noonu lañuy def seen bopp yi mu ne ñoonu laa yarixuuna raaihatal janna xeetu àjjana du leen xeeñ moom yonent bi aleyhi salaatu doon lan nag lañuy kiiwe mu daldi digle comme nim ñëwee ci xadiis Seydina Abu Dhar bi ci xadiis bu wér mu ne li ngeen di li nga xam ni afdalu ma gayyartum bihi shamat alxinnaau walkatam mu ne li gën li ngeen di changer seen karaw yi bu dee dafa ñëw ba weex bijjaaw ba weex tal fuur mu ne alxinnaau mooy garab la goo xam ne arab yi dañ ko doon ubbi ci defee ba léegi am na di ci teint seen karaw yi nga xam ne moom ci xonq la jëm jëm ci xonq boo xam ne day mel ni lu journalé waaye wal katam katam day xaw a entre ñuul ak rouge la nekk mooy katam yooyu yëpp ay garab la woon yooyu noonu la ne loolu mooy mooy yi gën yi nga xam ne moom ngeen di Euh, changer seen karaw yi boroom xam-xam yi nag rahmatullah alayhim dañoo wute ci ak changer karaw ak nan lay demee masala yooyu imaam an-Nawawi rahimahullah moom dane euh, li nga xamante ne nii mooy ndax boroom xam-xam yi ci seen biir dañu jàpp ne am na ñoo xam dañu jàpp ne kent karaw kenn du ko def baaxul am ñu ne déedéet ndax baax na ndax yonent bi alayhi salaatu wasallam du ko digle am na ci saxaaba yi radiyallahu anhum ñoo xam ne xame woon nañ leen ko ñu doon tent seeni karaw ak taabi'in yi waaye ci ñi ne nag dañuy tent dañoo wute am na ñoo xam ne wax nañ leen yonent bi alayhi salaatu wasallam wax ne alxinna wal katam waaye am na ci salaf ñoo xam ne dañ doon def bu ñuul waaye ñooñu ni nga xamante ne comme li imaam an wi wax ci euh, bi muy shara Sahih imaam Muslim mu ne li nga xamante ne ni mooy teenti lu ñuul loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu dañ koo tere wal muxtaaru at tahrim mooy ne li nga xam ne moom lañ tànn mooy ne dafa xaraam nit daal di koy def ndax lan li qawlihi alayhi salaatu wasalaam wajtanibu sawaat na ngeen moytandiku li nga xamante ne ni mooy di tent sa karaw di ko def tent ko ak lu ñuul mu ne hada loolu mooy mazhabu shafi'i yi hada mazhabuna te lool mooy suñu mazhab ci biir bi mu ëndee yeneen yi mu ne te loolu mooy li nga xamante ne nii mooy li gina a mooy li dëgër te lool boo ànd ak xadiis yi ndax yonent bi alayhi salaatu dafa tere te tere gi an nahyu yahtamilu mooy an nahyu yaqtadil ak tahrim alquran yonent bi alayhi salaatu bu ñu teree li tere gi di wane mooy dafa xaraam ba leneen luy teggi xaram googu ñëw te loolu amul amul leneen lu ñëw te hadith sayna Abdullah bi ñu tudd sànk te boo demee ci imaam an-Nasaa'i di nga ko fekk sunanam mooy ne am na aaxiru zamaan ay nit yoo xam ne dañuy tent seen karaw gi ak yu ñuul mu mel ni dënnu pittax mu ne ñooñu laa yaryaxuuna raihatal janna ñooñu xetu àjjana du leen xeeñ loolu muy waid wane ne loolu kabiira léegi nag nga ne ma mais léegi euh, nee nga am na ñoo xamante ne nii ci salafi yi ñu ko doon def ñu ne waaw loolu daal nañ koy soloo ci Seydina Uthman ibn Affan surtout al-Hasan ak al-Husayn di sëtu yonent bi alayhi salatu wasalam wa radiyallahu anhuma di doomi Seydina Ali naka noon Uqbat na Amir naka noon ci salaf yi Ibn Sirin ak Abu Burda ak ñeneen waaye loolu ñoom dañ leen di ngàntal lan mooy nekk seen ngàntal lan moo tax ñu def ko dañoo gis hadith yi daal di def contreer bi ak lii yëpp mooy ne dañ naan ñooñu li nga xam ne moom mooy seen ngànt mooy ne yëguñu ko woon loolu rek lañ leen mën a xamuñu woon tere gi sharia bi du lépp lañ xam Seydina Abu Bakr laaj na ci miraasu maam bu jigéen pourtant mooy ki junoon a takkook yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu laaj ko ko mu ne xaw ma kon mooy ne mbiri du lépp la ñépp xama ah. du lépp la ñépp xam mooy ne du du ne dañ naan saxaaba la peeg na lépp xam-xam bi yëpp noonu bi sharia bi jamono jooj mooy ne moo tax yenn masala yi bu amoon ñu ñu dem di laaj ñoo xam ne xam nañ ni ñoo leen ci gina xam lu leer walla ñoom amaa ñu am ci dalil moo tax ñoom loolooy seen lay loolu lañ leen di layal comme li imaam Ahmad ibn Hanbal waxee ba muy wax ci wàllu rëbb mu ne euh, la'alla Maalik fekk imaam Maalik d'accord loon ci masala boobu noonu bu précise boobu ñu doon wax ci wàllu woowu mu ne amaana Maalik de lam yablughu xadiisu Raafi' amaana li tax ngànt bi ma gisal imaam Maalik ibn Anas di boroom ngiir bi imaam Ahmad ne moom amaana xadiisu Raafi' bi da ko dikkalul ba moo tax gisul waxul li nga xam ne mooy daganal lool lii it loolu lañ leen di wax dañ naan lool mooy li nga xamante ne nii mooy nekk euh, layu ñi nga xam ne mooy euh, euh, boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim léegi loolu mooy li nga xam ne moo ci gën dëgër mooy ne te loolu moom la imaam an-Nawawi wax ne wal asaxu al awqafu li sunna maa naa an madhabina ginnaaw bi mu ëndee yeneen wax yi ci am yépp mu ne li nga xam ne moo gën a dëgër tamoo gina dëppoog sunnata nga yem ci kepp mooy li nga xam ne moom lañ jiital wax ko ci suñu mazhab muy mazhabu imaamu Shafi'i rahmatullah alayhim këne loolu dafa xaram karaahatu tan du du du ta kii la karaahatu tahrim la mooy loo xam ne dañ koo xaraamal mais du makruh rek goo xam ne du joyal noonu loolu mooy li nga xam ne moo ci gën a dëgër ndax changer karaw loolu mën naa nekk waaye bu ñuul bi lañuy tere te du nekk par benn karaw mooy ñëw ndax loolu noonu yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa tere saxu ku ko buddi déedéet loolu mooy li nga xam ne mooy li gën dëgër ci gàttal ci mas alaam tent karaw euh, wallahu taala alam léegi Seydina Abu Quhaafa radiyallahu anhu wa ardaa moom ginnaaw googu ah, moom dund na ba ni nga xamante ne bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam génnee àddina fekke na tamit xilaafaak doomam di Seydina Abu Bakrin Siddiq radiyallahu taala wa ardaa taa moo tax imaam Qataada moom sax moo mujjee gaañu doomam ji di Seydina Abu Bakrin moo tax imaam Qataada rahimahullah mu ne huwa awwalu maxduubin fil islaam wa huwa awwalu man warisa xalifatan fil islaam mu ne Abu Quhaafa de mooy ki nga xam ne moo njëkk teent ci lislaam moom la njëkk a karawam ci lislaam changé ko ci weexaay def ko leneen waaye paa ñuul mu ne wahuwa ta moom abu quxaafa radiyallahu anhu awwalu man warisa xalifa mooy ki njëkk a ab xalifa mooy kan seydna abu bakr fil islaam ci lislaam ndax moom kañ la génn àddina maata Abu Quhaafa sanata arbaa ashara mu ngi génn àddina quatorzième année bi ginnaaw gàddaayu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te Seydina Abu Bakar deux ans la def ak quelques mois ci xilaafa gi te yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci dixième année bi la génn àddina Seydina Abu Bakar début fin wu dixième année bi jàpp ci di dugg ci jëm ci onzième bi Seydina Abu Bakar moom génn àddina deux après loolu moom nag mu ngi génn àddina ci quatorzième année bi moom Seydina Abu Quhafa radiyallahu anhu bi muy génn àddina nag mu ngi amoon quatre-vingt-dix-sept ans sab'un loolu la imaam Qataada wax kon noonu la génn àddina moom ci quatorzième année bi ginnaaw gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam radiyallahu taala an abi quxaafa wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa mathwaahu